léegi mooy bërëb yooyu la la bëgg a wax ne la waa léegi foofu est nit ki ah nit ki bu boobaa moom dañuy obligé ku lekk yi ñu ne la hey yow bu fi ñëwaa bu fi ñëw de <laughs> ak tamit wa makaanul walima wala fa foo xam ne nit ñi dañ fay daje comme benn ceet bu am ñu invité leen est nit ku lekk yooyu am na droit ñëw mu ne lii nag am na ñoo xamante ne nii dañ ne waaw si dañ ko koy tere jàlle ko mais ci wàllu qiyaas parce que nen saa sam jàkkay la wax bu dee musalla loolu mën nañ ko dégg ndax jege naag fu ñuy jullee la eh, musalla al iid fi ñuy jullee iid tabaski wala korite janaasa sax mën nañ ne waaw tamit ndax julli la waaye bërëb bi ñuy walima moom lool beneen affaire la <laughs> waaw mu ne nag wat tamasuku jàpp bi hada al umum mooy ci joyal lii nag awlaa moo gën a yey waaw mu ne wal naziruhu qawluhu li li niroog moom mooy yim ne na bu mu ñëw ci suñu jullikaay na toog këram waaye mu ne laakin waaye nag sauf que qad ullila al mana fi al hadith bi tarki azal malaika mu ne sauf que hadith bi ñi ñi def li joyal mbir mi ci lépp mooy yeneen saa saam dane fa inna al malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam ci riwaay imam muslim biñ gis hadith fay naa jaabir ndax malaaka yi la ne ñoom ñooy loroo ci li nga xam ne ñoom la banu adam yi du loroo alayhimu salaatu wassalaam mu ne boobu benn mbir la wa tark asal muslimin parce que bu nee da li dañuy loroo li jullit ñi loroo mooy kon yow boo lekkee lool non seulement lor nga jullit ñi lor nga malaaka yi kon nag fa inna kul fa in kaana kullun minhuma juz'an juz'a illatin ikhtassa an-nahy bil masajid mu ne bu dee nag bu ci nekk ci ñoom ñaar daa nekk benn partie ci lu tax bu boobaa kon dañuy jagleel mbir yi ci jàkka yi wamaa fii maanaa ak lépp loo xam ne day am maanaawu jàkka mu ne wa hada lii huwa al azhar mooy li gën a feeñ wa illaa lu dul lool la am man na bu dul woon lool lu jëm ci jàkkaat yu mel noonu sinon kon dañuy mën a joyal tere bi kullu majma'in kal aswa boobaa fépp fu nit ñi daje rek bu boobaa dañ naan kon marché yi dañuy tere waa ji di fa dem ah, parce que dañ fay daje <laughs> mu ne wa yu'ayyidu wa yu'ayyidu hadha al-bahth qawluhu fi hadith abi sa'id al-ati man akala min hadhihi shajarati shay'an fala yaghrabanna fala yaghrabanna fil masjid mu ne loolu li koy gën a dëgëral mooy hadis yi na Abu Sa'id taw gis nañ ko ñun riwaay yiñ gis fii képp ku lekk ci garab yi dara bu mu jege suñu jàkke yi waaw kon nag mu ngi noonu ah mu ne qaala al qaadi ibnu al arabi mu ne le juge ibnu al arabi moom al maliki yi tamit mooy maliki yi en fait c'était c'est extraordinaire mooy en fait maliki yu njëkk yi <laughs> daanaka ñooy ñi njëkk tàmbali di sara saxiix yi waaw ñoom imam al-Maziri yi gis nga ñoom imam al-Qadi Iyad ñoom al imam al ñoom imam Ibn al-Arabi mi def sunanu bi bi bi sara euh, euh, sunanu Tirmidhi muy taalib imam al way ak al al imaam al baaji mi sara Muwatta ñoom imaam al haafid ibn Abd al Barr al Andalusi mi sara ci ak tamhid ak al istizkar mooy Maliki en fait ils vraiment mooy côté hadith xam nga li tax may souligner lii mooy léegi gars yi dañuy jàpp ne bongo mooy bi nga xam ne lenn ci Maliki yi dañuy bon ngir te ngir yombal la jël masala yi tënk ko def ko ay kii ci ay muxtasar bu xalil bu ñeneen ak ñeneen eh, nga xam ne léeg-léeg du ñu tudd ay dalil ngir yombal mais xam nañ ne ki ñëw war ko saraa daa war a xam dalil gaa yi nag jàpp ne yooyu dañuy mokkal ay ay ay waxi nit kese dalil bi ñu tegg ko ne duñ ko bàyyi xel loolu problème la alors que ñoom dañ ne nag xame woon boo gisee Shafi'i yi biñ ñëwee après bay récupérer daanaka ñoom ñëpp seen kii dañuy jaar ci ñoom ndax ñoo ko tàmbali moo tax c'est vraiment lu yéeme la ñenn nañu mujj ci Maliki yi daal mel ni loolu existé waaw di wax rek naan diw nee na ñoom seen fiqu ñu bari ñoom diw nee na waxi diw rek mais kanta xadiis bi wax teg taloo nangam ak comme ni ko ñii di defee di saraa xadiis yi c'est c'est c'est c'est c'est c'est exceptionnel xoola ñoom imam al al al al Ibn Rushd waaw bidaayatul mujtahid ni muy def wax ne lii indi waxu fuqaha yi wax fi ñu ko teg nàngam ak nangam ci wàllu alquran hadis nangam mais c'était ça <laughs> mais léegi moom gars yi bu ñu la fekkee nga jàpp muxtasaru xalil sax di ko jéem a leeral ci wàllu hadis yi ñu naan kii di xool yenn bët yi wala <laughs> wala iyaadu billah ah <laughs> kon mu ne qaala al qaadi ibn al al qaadi ibn al al maliki rahimahullah nee na moo àndalu la woon mu ne zikru sifati fil hukm yadullu ala ta'lil biha mu ne tudd gu wuñ ci tudd am melo ci àtte loolu day wane ne loolu mooy tax tax bi moom lañ ko tax a tax mooy le fait malaaka yi dañuy loroo ci li doomu aadama yi kon mooy lekk yi day lor doomu aadama yi jullit ñi ñëw jàkk ji day lor malaaka yi loolu moo tax ñu tere ko mu ne nag wamin samma foofu nag rudd alal maziri yi la ñuy waxu imaam al-Maaziri mi nga xam moom it Maliki la wax rahimahullah wax naa la mooy mooy sëriñu mooy sëriñu kii al-Qaadi Iyaad rahimahullah fi nga xam ne ci la ne law anna jamaata masjidin akalu kulluhum la akalu kulluhum maa lahu raa'ihatan kariha lam yumna'u lam yumna'u lam yumna'u minhu bi xilaafi maa idhaa akala ba'duhum li anna al-man'a lam yaxtassa bihi waaw bal bihim wa bil malaa'ika wa ala haaza yatanaawalu al-mar'u man tanaawala shay'an min dhaalika wa daxala al-masjida mutlaqan walaw kaana wahdahu waaw <laughs> imaam ibn al-Qaadi ibn al-Arabi ne waaye kon mbir mi li imaam al-Maaziri ne rahimahullah al-Maaliki ne bu doon dafa am benn mbooloom masque ab jàkka bi imaam bi ma'muum bi <laughs> ñenn ñu naan naa'im bi <laughs> non naayit moom mooy nelawkat waaw wolof wolof <laughs> da ki kii jottali imaam bi <laughs> non ma'muum ma'muum mais pas naayim naayim fan naayim mooy ko day nelaw rek <laughs> day nekk jàkk ci nelaw mooy kii nelaw non saa ji nelaw la maa ñaay naan imam bee ngoog ak naayim bi ma hee ak nelawkat bi mooy ma non ki ñuy jiite voilà léegi kooku mooy ñoom ak groupe ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñooy jël lu ci comme ñu ñëw benn benn benn comme imaginer ñu jël benn affaire bu simple ñu ne ah tay de imam bi mooy ngénte wala imam bi mooy tudd léegi imam bi invité leen ñoom ñëpp ah léegi sauf que bi ak jigéen ñooñu liñ togg mooy yoo xam daa ay crudités yoo xam ne ay soble la ñuy yi ñu ko ci kaw ceeb beeg yooyu ñoom ñëpp lekk ci léegi julli jot mais léegi dañuy dem ci jàkka ji ñoom ñëpp wala de loolu la imaam al-Maziri ne bu dee ne ñoom ñëpp te ñoom kesee dem ci jàkka ji ñoom ñëpp a lekkandoo ci ci ci ci ci soble soosu wala laal al jooju ay laaj boobu wala poireau boobu bu ñorul boobu garaawul parce lu tax comme que ñoom ñëpp ñoo ci lekkandoo kenn lorul keneen ñoom ñëpp ñoo ci yem. imaam al al qaadi ibn al arabi nag ne foofu la problème bi waxam jooju loolu problème dëgg la parce que en fait li yoneen saa salaam wax. ni lii moo tax ñu tere ko mais ñaari mbir la mooy loo xam ne malaaka yi dañ ciy loroo mais jullit ñi dañ ciy loroo mooy ñoom buñ ci loroowul mais am na ñeneen ñu bàyyi malaaka yi nag yi war a ñëw ci jàkka ji waaw kon nag loolu day wane ne du wax jooju du wax ju ñu mën a jàpp waaw parce que dane bu dee ñoom ñëpp ci lekk garaawul mais bu dee ñenn ñee ci lekk ñeneen ñi lekk ñi lekkul dañ leen naan yëpp bu ngeen dem sauf que problème bi mooy bu doon ñoom mën ñëpp des na malaaka yi nag yemul ndax lor gi yemul ci doomu aadama yi malaaka yi mu salaatu wassalaam waaw kon nag bu boobaa mu ne looloo tax nit ki dañ ko koy tere même bu dee moom kese mooy dem ubbi jàkka ji noddu ba pare jiite boppam bu dee loolu la lekk loolu dañ ko koy tere parce que malaaka yi nag même bu dee moom boppam la lorul boppam man nga ko waxee noonu waaye eh, malaaka yi <laughs> kon mu ngi noonee hein wallahu taala alam bon kanta bon li ñenn ñi nag di wax naan euh, kii nu tudd zahiri yi bon sûrement xam naa joyal bi mooy problème li tax ñenn ñi imaam al-Hafiz Ibn Hajar ngi koy wax ne par exemple imaam Ibn Daqiq al-Eid rahmatullah alayhim dane moom euh, waa ahlu zahir am na ñoo xam ne dañ naan lii jële nañ ci ahlu zahir wala ñenn ci ñoom xaraamu lekk li nga xam ne mooy Euh, mooy mooy mooy mooy mooy laaj ndax lan parce que julli farata daa nekk julli mbooloo daa nekk farata ci farata ak waaw parce que ñoom dañoo jàpp ne comme que julli farata euh, julli mbooloo farata la ci ku nekk te maalaa yatimul euh, waajibu illaa bi fa wa waajib loo xam ne lu war du mat lu dul mu war du loolu day nekk lu war te boo lekkee lii dañ la koy tere kon loolu lekk ko day xaram waaye loolu noonu amaana lenn amul du ñàkk ko bokk la ñenn ñu ñëw ne noo non non waxam ji teguwul fenn ndax waa ahlul baay imaam Ibn Hazm mi nga xam ne seen ci seen kilifa la bokk moom contraire bi la wax dañ naan la du ñàkk ne am na ñenn ñu ko parce que moom li wax daa leer de dane dañoo nettali ah ci waa ahlu zahir wala ñenn ci ñoom moo tax loolu it fënuñ wax jooju du gaaw a yomb wa nuqila ahli zahiri aw ba'dhum waaw waaw an ahli zahir aw ba'dihim doxale nañ ci waa ahlu zahir muy zahir walla lenn ci ñoom te ne lool lekk xaraamu lekk li nga xam ne mooy laaj ndax lan julli mbooloo farata la dëgg la imaam Ibn Hazm moom contraire bi la wax comme ni boroom al-Fath bi Fathul Baari al imaam al-Haafiz Ibn Hajar bi mu tuddee waxu imaamu Daqiq al-Iid bii li wax mu ne ah lii de la ko ñeneen kurul moom ñii daal di solo ah la ko nettalee moom imaam ibn Daqiq la ku dul moom jële ko ci wàllu zahir waaye imaam na Hazm comme ni ma la ko waxee léegi moom dafa leeral ne lekk ko dafa dagan waaw malgré que dafa dagan waaye yàqul dara que ni dafa nekk loo xam ne dafa nekk loo xamante ne nii mooy euh, dem juma wala juma àjjuma kese julli mbooloo farata la farataay jëmma voilà parce ñoom dañ ne loolu charin bi moo ko ci génne comme rek ni nga xamante ni julli farata julli mbooloo ni muy nekk wala àjjuma ni muy nekk farata alors que boo demee tukki day wàcc ci yow comme loolu kese la moo tax loolu insha allah loolu la mais tamit mënuñu ne imam Daqiq al-Ayn mu wax amul kenn ci waa ahlu zahir yu koy wax waaye même bu dee ni seen kilifa gu mag gi ah euh, loolu la wallahu taala alam moo tax it bon imam al nag am na benn affaire bu wax <laughs> mu ne tawahhama ba'duhum anna akla sumi udrun fi at pourtant loolu la mais moom contraire bi beneen pied bi la ci quoi moom la jàpp dane am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi naan di def le naan lekk li nga xam ne mooy laaj ak ñoom soble yooyu quoi loolu ngànt la ngir bañ a dem euh, fekk mbooloo yi ci jàkka yi mu ne déedéet loolu ak mbugal la bu ñu teg ki ko lekk bu ñu teg ki ko lekk ndax dañ koo dañ koo xaraamal mu am yoolu ndi ngëneel gi nekk ci julli mbooloo waaye loolu amaana loolu ngànt la parce que euh, lu dagan nit du ko def ñu naan ko dañ la ciy mbugal waaw parce que gis nga yeneen saa salam mooy comme dabbu bi rek dane man duma man lekkuma ko waaye duma ko xaraamal te tamit am na ci yoonu hadith naa jaabir bii yeneen saa salam dane walaysa bi muharram dane euh, poireaux yi kii nii euh, kii bii suum muy laaj nekkul lu xaraam de kon lu xaraamul nit du ko lekk ba pare ñu ko ciy mbugal waaw kon loolu du du du mbugal ah mooy ngànt la rek boo xamante ne mais nag benn affaire am na bu dee nag benn waaye daa bañ a dem ci jàkka yi moo tax muy tay taylu saa bu war a heure julli waree jot mu jël soble ci fex yéeg ci ba doyal toog nag bi xool gaa yi nag saa yi ñu dem ci jàkka ji ah damaa lekk soble de mu mu nekk benn xiyal benn plan boo xam ne moom la teg kooku kooku kooku kooku nag bu boobaa moom dugg na ci leneen waaw kooku moom dugg na ci beneen mbir boo xam ne bu garaaw a garaaw la waaw que ni le muy teg ay pexe ngir bañ a dem jumaa wala bañ a dem julli ci mbooloo yi buñ nee nii mu daal di lekk mbir yi ba ba mu daal di ciy yëy bu boobaa nag kooku lañ naan loolu day nekk buggal ci moom. le fait que mooy moom euh, mu ngi xañ boppam ay yoo xam ne moo ko tey moo ko préparé di bañ a fekke mbooloo mi kook lañ naan kooku lañu xañ mbooloo euh, euh, ngëneelu li nga xam ne mooy aljama aljamaa wallahu taala alam hmm? bissawaab léegi léegi bon am na benn masala bu boroom xam-xam yi di wax naan we léegi mais kon lekk laaj ak ñoom yii nii ak yooyu daa xaraamoon ci leen saa salaam ñu ne la non parce que wax nañ la sànq ci riwaay imaam Seyna Jaabir ah, ah, wax nañ la tamit xadiis Seyna kii Abu Ayyub bi al-Ansari radiyallahu anhu bi nga xam ne lekk ko da ko noo lekkal parce que man du du lu xaraam de man damay déeyanteeg koo xam ne doo déeyanteeg moom. léegi nga ne waaw mais loolu est ce que taxul mu xaram ñu ne la déedéet ndax al imaam Ibn Xuzayma dafa solo jële ci Seydina Abu Ayyub ci wafal Ansaari radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam dañ koo yónni yóbbul ko mooy comme li ñu doon wax sànq plat boo xam ne daa amoon ay légumes amoon soble boo xam ne ak li nga xam ne mooy laaj ak yooyu mu gis ne yeneen saa salaam amul benn trace loxoom ci biir ndab li waaw mu bañ koo lekk yeneen saa saa ne ko maa manaasan taxkul ne ko abu abu ayub mooy rek bi mu dëkkee këram noonu bi mu nekkee dalee këram laata ñuy bi ñuy defar kiiwam bi jàkkaam ji ndax këram la daloon mu ne ko lan moo la teree lekk mu ne ko ah damaa gis ko kat yeneen saa saa gisuma sa benn trace loxo ci biir lekk gi mu ne ko déedéet man astahyi min malaa'ikatillah wa laysa bi muharram ne ko man damaa am kersa rek ci malaakaay yeneen borom bi tabaaraka wa taala waaye du lu xaram kon loolu dañ ciy gis ne loolu insha allah mooy ne du loo xam ne daa xaraamoon ci yonent bi alayhi salaam mais le fait que euh, ñi muy déeyaaleel muy malaaka yi bëggul woon di leen lor loolu tamit nekk loo xam ne nit ki da ciy bàyyi xel loolu nag xadiis yi moo tax gis nga li imaam xaafis doon wax côté ku lekk li est léegi mooy ci jàkkeeg yooyu léegi est ce mooy mbir mi daa nekk rek ci ku lekk soble loolu masala wala laaj wala poireau kese la waa léegi képp koo xamante ne ni mooy ak gémmiñam day xasaw waaw lenn ci boroom xam-xam yi koo xam ne mooy baxar la ko wolof la ko araab yi di wax <laughs> waaw koo xamante ne eh, fii fii ci baxar waaw mooy dafa am ñenn ñi ne sii dañ ko fii boole kay waaw dañ ko fii boole waaw dañ ko fii boole parce que loolu bu boobaa nag dañ naan ko saay borosu jël wala soccu jël ak yooyu waaw waaw léeg-léeg tamit bu dee laaj bi euh, borosu dina ko dindi ak ak yëy si ngom balaa ngay dem ci jàkka ji yu mel noon nga xam ne dalay jox alen bu neex tamit man nga koo def dem julli ji ah ah non doon na rek yéey naa ko le bu dee yow fi ñu ko léegi bu bu dee borosu nga surtout ci ñeneen dem dem mbooloo farata la ñoom bu dee kon. yow mën nga borosu am nga pâte dentifrice mën nga borosu ba pare màcc fi benn tàngal wala yooyu si ngom boo xam ne du yàq di nga man a àgg ci julli ci dindi ko ak yooyu yëpp bu ko defee nga am alen bu neex dañ naa la loolu ngay def ah awi ah <laughs> loolu la léegi kon mooy bi nga xam dañ naan boroom gémmiñ gu xasaw yi dañuy ba dañuy day ciy bokk tamit lañ lenn boroom xam-xam yi di dugale naan boroom kawasu kamambeer yi ñooñu tamit nañu moytu di dugal seen kawas yu xesew yi ci jàkke yi parce que ni ngay lore waa ji nga xam ne yow fi nga taxaw bi nga sëggee waa ji war a sëgg fii sa tànk bi tegu mu ngi waaja dee ndax xet bu naqari na la leer ne boo ko loree malaaka yi nim dañuy loroo ci xet gu naqari gi ndax yoneen saa sam nee na fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam malaaka yi dañuy loroo ci li nga xam ne moom la doomu aadama yi di loroo kon yooyu yëpp ay n'importe quoi la yoo xam ne nit ñi dañ cee war di bàyyi xel waaw mooy booy dem ci jàkka war nga sa ja bu dee kawas bu bees garaaw la yu mel noonu mais yoo xam ne dafa yàgg a tooy nga yàgg ko dugal ci dàll bi après yow yow ci sa bopp sax xam nga ne léeg-léeg nga toog mu xesaw ci yow waaw mais nit léeg-léeg liy jóge ci moom man naa bañ a da koy miin ba du xeeñ ci moom mais il faut nga attention ah. moo tax yenn boroom xam-xam yi ne jawrab yi nga xam ne kawas yi nga xam ne daa camembert tamit. yooyu dañ koy tere parce que mooy boobaa dañ naan la summi ko même bu dee ne mën ngaa masaa ci loolu mais après bu dee ne daa àgg foo xamante ne nii vraiment nit ñi dañ ciy deew ak xet gu naqari saa yi defal attention <laughs> waaw mais am na nag ñoo xam dañ cee gën a ko quoi dugal ci yu bari waaw yoo xamante ne mooy dër ñu ne lool ci la voilà ba ñenn ñi naan waa ji nga xam ne sax am làmmeñ wu ñaaw la. waaw nga xam ne day lor jullit ñi bu ñëwee téewul làmmiñam ci jàkka ji di xasaati jàpp ne moom mooy modèle bi ku yëngu mu daal di lay xas kooku tamit ñu ne la déet sauf que ñooñu dañoo war a ñëw ci jàkka yi sax ngir faju ñu leen di ñu leen di waar di leen kii loolu bon du tamit n'importe quoi rek ñu ne lañ ciy boole lu tëb rek ñu ne aywa moom itam dañ ko ciy boole quoi wallahu ta'ala a'lam waaw waaw léegi nag bon mu gis Seydina Omar radiyallahu anhu wax ne yeneen saa salaam yu mel nii ku ko fi masoon kii danaan génne leen ko fii <laughs> génne leen ko fii laa yóbbu ko Baqiya wo dem leen Baqiya <laughs> ku masoon a fekk xet gii xet yu mel nii ci jàkka ji danaan génne leen ko mu dem Baqiya laa wax <laughs> waaw léegi mooy parce que bu dee parce que loolu mooy euh, euh, fépp foo xam ne daal ci jàkka ji moom da nga fay loraate bu boobaa mën nañ la faa génne wallahu taala kon xam naa ci kaw noonu dañuy yem nii kon gis nga kon lii yëpp di wane vraiment que ne loolu nit ki na ko moytu parce que quand même surtout ci waxuñu ne euh, dem jàkk farata la mooy ñooñu bu dee ne ñëw nañ ba lii di la tere quand mooy loolu euh, mooy du loo xam ne dañ naan la def nga lu xaram waaye am na benn masala bo mais bon quand même nanga moytandiku tamit di tay comme li ñu waxoon waa ji nga xam ne saa bu ñëwee ba julli di waaj a jot rek mu daal di yëy benn non loolu yow bu boobaa yaa ngi dugg ci problème yu garaaw yoo xamante ne mooy bañ a dem jàkka nag ngay tëral ay plan nag wal iyaadu billah léegi mu am beneen affaire xam nga fi yonent saa salaam euh, benn masala boo xam ne xam naa euh, moom la ñaa tëjee insha allahu tabaraka euh, wa mooy yonent bi alayhi salaatu fii dafa tudde affaire yi ah dafa tudde affaire yii nii ne képp koo lekk am na yoo xam ne min hada dafa dafa utiliser moo xabiis waaw man akala min hada ash-shajar ash-shajara al-xabiisa wala yu mel noonu léegi kooku bu mu jege suñu euh, suñu suñu suñu suñu suñu suñu jàkke yi waaw léegi est loolu mooy euh, règle bi ñu naan xabiis bu nekk kullu xabiisin lépp loo xam ne lu xabiis la lu baaxul la loolu day nekk loo xam ne euh, day nekk loo xam ne du làpp tamit day xaraam ndax yonent bi alayhi salaam dafa bokk ci li nga xam ne moom la ko borom bi yónnee yi ma ko yónnee mooy bi nga xamante ne nii dane alladina yattabi'una an-nabiyya la alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawra wal injil ya'muru bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith waaw kene bokk na yonent boobu nga xamante ni al ummi yi nga xam ne muy ar-rasul la an-nabi la yàllaa ko yor ci jaam yi jox ko xeetu xam-xam yoo xam ne joxu ko keneen ba pare mu nekk kojug nday nekk koo xam ne kojug cosaan mbir yi yi bi nga xamante ne ba pare nekk koo xam ne bon euh, mooy xamuñ ko woon bind ak liir ak bind nga xam ne ñoom dañ koy daj ñoom yahuud yi ñooñu loo xam ne bind nañ ko ci ak chrétiens yi ci tawraat que dina ñëw wal injil ak linjil mu leen di digal njekk lu baax kese di leen tere yu bon yi di leen daganal yu teey yi di leen xaraamal ci seen kaw yu alxabaa'is yu salte yi kon est ce que règle kullu xabiisin xaram parce que fii am na am na riwaay yoo xam dafa ñëw ne yii nii képp ku lekk ki euh, sajara yi nga xam ne alxabiisa yi nga xam ne tudde ko xabiis alors que loolu xam nañ ne de toute façon lii du lu xaram comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee que ne garab yii moom mooy laaj soble yooyu du loo xamante ne nii lu xa lu la ah. waaye moo tax am na ashajaratul muntina am na ñëwi na noonu waaw garab gii nga xamante ne day xeeñ ku lekk loolu ah bu mu daje bu mu jege suñu kii moo tax lenn boroom xam-xam yi ne loolu soit muy exception ci règle boobu mooy bii que ne lii tudd na ko xabis alors que du lu soo xam ne lu salte la du loo xamante ne nii mooy lu xaraab la voilà mooy euh, da leen di xaraamal xabaa yi mais xam na xabaa'is yi bi kon ne yeneen saa sam dafa xaraam man laa tunaaji parce que man damay déeyaaleg hein koo xamante ne nii euh, euh, déeyaale woo ak moom te boobu mooy hadith na Abu Sa'id bi foofu la ko tuddee al shajara al xabisa waaw moom imaamu euh, kii Muslim moo ko solo ak sëriñam imaam Ahmad ak al imaam Abu Dawuda imaam Muslim ci hadith yi ñu doon gis noonu après bu sayna Jaabir bi dajee te hadith sayna Abu Sa'id radiyallahu ta'ala an mu ne eh, lam na'ud an futihat Khaybar fa waqa'na ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi tilka al-baqla as-sum wan-nasu jiyaa fa akalna minha aklan shadidan thumma ruhna ila al-masjid fa wajada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ar-riha fa qala man akala min hadhihi ash-shajarati al-khabithati shay'an fala yaqrabanna fi al-masjid fa qala an-nas hurrimat hurrimat fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qala ya ayyuha an-nas innahu laysa li tahrimu ma ahalla Allahu li walakinnaha shajaratun akrahu rihaha allah hmm? mu ne Seydina Abu Sa'id mu ne bi ñun daal yéguñu bi nga xam ne ci lañ ubbi Xaybar mu nekkoon dëkk bu naat ba léegi bari ay garab bari ay foyteef yu bari ay ay fruits tamit ay légumes mu ne ñun daal ñu gis ko garab gi waaye yow ci lañ jàpp di lekk mooy laaj yeeg yooyu fekk nit ñi ñu ngi xiifoon ñu lekk ci lekk bu baax dem ci bu baax bu tar après bi ñëwee ci jàkka ji loolu nag mooy fa yonent bari saa am doon leen jiitee foofu ca Xaybar voilà nee na fa wajada rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent saa daj waa yow mooy xet gi ni mu baree foofu ndax ñépp ci daanaka moom lañ lekk ba ba tas <laughs> mu ne leen man akala képp ku lekk min hadi xabiisati ci garab gi nga xam ne dafa bon xabi alhamdulillah mooy bo ci kaw lu bon quoi mais <laughs> pas tellement loolu li ci jublu shay'an dara fala yaqrabanna fil masjid bu mu ñu jege ci ñu jàkk ji mooy fi ñuy jullee fa qaala an-naas rek nag gaa yi génn biñ paree naan hurrimat hurrimat ne ah kon de laaj xaramal nañ ko xaraamal nañ ko yeneen saa salaam loolu jote ko mu ne eh yéen ñi xutbal leen innahu yëg leen ne laysa lii. daganul ngir man te daa pare loolu du sama mbir may xaraamal loo xam ne yàlla moo ko daganal wala kinnaha wa ma ahalallaahu lii loo xam ne yàlla dama koo daganal boo tax sànq masala bi ñu doon wax ak yooyu dafa xaraam ci leen saa salam moo a dëgëral ci man sayyidina muhammad saa salam tahrimu may xaraamal maa ahalallaahu loo xam ne ma ko daganal kon kay loolu daa daganoon mais sauf que moo liñ ci wax la walaakinnaha waaye shajaratun garab la goo xam ne akrahu dama gërëmuma rihaha xetam kese la voilà wan nit ñi kon liñ doon wax sànq mooy gis nga kon fii xabiis al shajaratul xabiisa la ko tudde te pourtant yonent bi saa suñu borom nee na dafa ñëw wa yuhillu lahum at-tayyibaati wa yuharrimu alayhim al-xabaa'is de bokk na ci euh, euh, mission yi ko yàlla jox mooy dafa ñëw ngir daganal leen yu teey yi xaramal leen yu salte yi te feetu dina xabis te fii xabaayis mooy mooy lu bari lu bari léefu xabis xabisa ak xabis kon est-ce que bu boobaa dañ naan lii exception la ci règle boobu mooy daa ñëw di xaraamal xabis yi mais am na yenn xabis yoo xam dañ leen di tuddee moo xabis mais a à vrai gu ñu lu xaram comme lii nga xam ne mooy alkuraas di di poireau wasum di leen nga xam ne mooy laaj wal basal ak li nga xamante ne mooy soble kon loolu lu hama ham solo la kon bon dañuy yem nii insha allahu taala ci suñu kii yi nga xam ne kon yooyu nit ki nay mooy tandeku ci jàkkay di dem di fa indi loo xam ne day lor ñamuy jullit ñam fay fekk ay mbokki jullitam te daa xam ne bu leen loree ci xet yooyu na ko leer na mu ngi lor malaaka yi waaw te ngërëm lu baax newut ci lor ñoo xamante ne borom bi moo leen missionné ngir rek ñuy ñëw di taataan eh, jaamu yàlla yi nga xam ne moom li nit ñi def nga lor leen ban du ñu nekk à l'aise wala yooyu nit ki war na ko moytu wallahu taala alam bii di ñëw nag gane ma waaw mais kon man léegi <coughs> waa kon man garab yii nii ah waa kon man daal comme que dagan na mais comment je vais